moo doon Wahb ibn Abdillah ibn Maslamata ibn Junaadata ibn Jundub ibn Hujayr ibn Riyaab ibn Habiib ibn Sawaa ibn Aamir ibn Sa'sa'a radiyallahu taala anhu wa ardaah kon noonu la tuddoon Wahbun Wahbu ibnu Abdillah ah moo doon Wahb di doomu ku ñuy Abdullah Abdullah di doomi Maslama ah Maslama di doomi Jundub Jundub di doomi Juhay Hujayr di doomi Riyaab Riyaab di doomi Habib ibn Sawaa ah, wala Suwaa wala ibn Suwaa suwa aboobu di doomi amir amir di doomi sansan moo tax suwa aboob moo tax ñu naan ko as-Suwaa'i abu Juhayfa moo doon dàkkantalam di Wahb ibn Abdillah as-Suwaa'i abu Juhayfata radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom nag dafa dëgmal ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom fii la door a gisa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy ci dixième année ci dixième année bi ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa ci la saxaaba bii di Wahb ibn Abdillah as-Suwaa'i radiyallahu anhu ci la dëgmale ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu tombeek dernier ay fanam ak i muwaawam ci kaw suuf yi nga xam ne fa la ne woon Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ne moom ci ajji la ko gis ah mu daal di ñëw comme ni mu ko nettalee comme ni al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal mu ne kon xaddatana abdurrazaaq al imaamu ahmad mu ne xaddatana nettali nañu abdurrazaaq suñu sëriñ di abdurrazaaq qaala mu ne ambaana xabaare nanu sufyaanu di sufyaan an Awn ibn Abi Juhayfa ta mu jële ci Awn di doomi Abu Juhayfa radiyallahu anhuma an abiihi mu jële ci baayam di Abi Juhayfa di Wahb ibn Abdillah Aswa'i radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne ra'aytu Bilaalan ah, ra'aytu bilaalan imaam ahmad da koo soloo ci càllale yu bari gis nga càllale bi am na beneen càllale bu ko soloo ne xaddatanaa waki' qaala xaddatanaa sufyaanu an awn ibn muy xadiis bi jaar ci waki' ibn al jarraax alayhi ah, dane foofu seydna abu juhayfa ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bil abtahi wa huwa fi qubbatin lahu hamra waaw mu ne ataytu nabiyya damaa dikkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bil abtahi fekk mu ngi al abtah di abtah foofu fële ca makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima wa moom yonent bi aleyhi salaatu salaam fii qubbatin lahu hamra maa ko fekk mu nekk ci benn coupole benn tànt buñ ko defar boo xam ne lahu ñeel na ñeel ko hamra ab woo xam ne dafa rouge dafa xonq waaw mooy tànt biñ ko defaloon tànt bu xonq la ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam newoon ci hadith bi ci kaw bi njëkkoon a gis sànq mu jaar ci Mawlana ibn mu jaar ci Mawlana Abdur Razzaq an Sufyan da gis ñaar yépp Sufyan la jaar rahmatullah ala al an Awn ibn Abi Juhayfa abi foofu dane ra'aytu Bilalan yu'adhdhin damaa gis Seydina Bilaal al muaddin mooy yu addinu muy nodd mooy mooy Bilaal al muaddin al xabashiyu Seydina Bilaal al makkiyu mawlaahum rahmatullah alayhi wa qad sabaqa lu bu yàgg ñu gisoon tarjama Seydina Bilaal ibn Rabaax noddukatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ah nee na moom laa gis muy nodd wa yaduuru wa ata tatba'u faahu haahuna wa haahuna waaw mu ne maa ngi gis ah moom Seydina Bilaal muy nodd di mooy gémmiñ gi mooy muy tourner fii di tourner fee waaw mooy loolu <laughs> gisoon nañu <laughs> ahkaamul adaan <laughs> wala déet wala dafa yàgg <laughs> ay fàttali benn mbokk man de adaan fooguma woon ne sax yii nii yépp am na ci waaw mooy adaan muy noddu woon nañ la du adaan de adaan mooy plurielu nodd nopp waaw noddu al adaanu mooy ak noddu defoon nañ ko ba ñuy door a agsi Medinatul Munawwara ci Seydina ci géntug Seydina Omar boo gële hein Ibn Xattaabi ak yeneen yi nga xam ne gisoon nañu ko foofalee kon mu ne kon moom fa atatabba'u mooy booy noddu euh, euh, sunna bokk sunna la nit ki booy noddu mu bañ a taxaw rek ne taxaw noonu rek di nodd jàpp jàmmaarloog benn mooy jàkkaarloog fi muy nodd kese non di moom da doon Seydina Bilaal nee na ra'aytu Bilaalan yu'adhdhinu wa yaduur muy tourner waaw di tourner waaw bu doon nodd day tourner di tourner droite di tourner gauche di tourner di di di wën di mooy di tourner bopp bi waaw jël mu ne waya duuru mooy voilà muy wër noonu mooy da taxaw mooy yow du yow yaay déplacé wu mais sa bopp bi mooy tourner ngay tourner booy nodd ah di jóge droite di dem gauche wa atatabba'u faahu nee na may topp gémmiñam di di xool ni na gémmiñ côté bii wa haahunaa côté bee mooy bu waxee comme allahu akbar allahu akbar mooy day wax gémmiñ gi féete comme nde nde mu ngi féete ndejoor léegi bi buy wax nag muy continuer di di bopp bi di tourner waale bopp bi allahu akbar allahu akbar wa usbu'ahu fi udhunayhi voilà ñaari baaraamam yi mu dugal leen ci seen ci biir noppam yi lii yépp sunnaay nodd la waaw mooy bu dee am nga micro boo xam ne man nga koo wékk ci yére bi nga sol ci sa côté pour mën a def sunna soosu nga yëkkati sa ñaari loxo jël sa baaraam yi sa baaraam yi ngay yi ngay sàbbaale nga dugal leen bu nekk ci benn nopp ah voilà après nag commencer loolu la wa usbu'ahu te ñaari baaraamam yi fii udunayhi ñu ngi ci biir noppam yi moom Seydina Bilaal qaala mu ne wa rasulullahi te yonent bi aleyhi salaatu wa salaam fii qubbatin lahu hamraa te yonent bi aleyhi salaatu wa mu ngi woon ci benn qubba boo xam ne bu rouge la waaw ne woon moom yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne uraaha min adam mu ne nag yaakaar naa ne mooy kubal boobu tànt boobu ñu ko defaroon mu newoon fa foofu la ci al abtah ah min adam ci der la waaw mooy ci der la ci der ci der la ah! léegi mu ne fa qaala mu ne fa xaraja Bilaal xadiis bi en fait mu ngi ci saxiixayni ah imaamul Buxaari ak imaam Muslim solo nañ ko boo demee ci kitaabul azaan al imaamul Buxaari yéen na ko foofu après nañ ñëw ci loolu Ah, nañ àggale fii ba pare nee na fa xaraja bilaalun bayna yadayhi bil anaza fii nii seydinaa bilaal génn yor yat wi nga xam ne fa rakazaha fa salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu samp ko ci kanamu yonent bi alayhi salaatu salaam ci jàmmaarloo qibla bi ngir yonent bi alayhi salaatu salaam muy sitra loolu lañ naan sitratul musalli voilà nit ki nga xam ne mooy day jàpp foo xam ne moom lay teg dara ci kanamam loo xam ne lu mu gën a néew na tolloog mu ar mu axiratul rax rax mooy boo ki yéeg ci gëléem teg gi muy teg ngir toog ci am na loo xam ne moo koy téye ci ginnaaw ni muy tollu noonu lu tollu noonu na na gën a néew loolu lu mu néew néew na tollu noonu wala mu féete ko kaw nga teg ko sa diggante bu ko defee nit ñi du ñu dagg sa julli kenn du ñëw di jaar sa kanam kuy ñëw day jaar ci ginnaaw sit mu tegal ko loolu moom yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax mu ne fa rakazaha fa xaraja bilaal bayna yadayhi bil anaza fa rakazaha fa salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xoola al imaam Abdurrazaaq mu ne qaala moom Abdur imaam ci riwaayam mooy bii ñu nekk mu ne wa sami'tuhu bi makka qaala bil bathaa i fa ma ko gis mooy bathaa voilà wa yamurru bayna yadayhi al kalbu wal mar'atu wal himaar wa alayhi hullatun hamraa'u ka'anni anzuru ilaa bariiqi saaqayhi waaw ah. Seydina Abdurrazzaq mu ne dégg naa ko wa sami'tuhu mu ne moom kii wax mooy euh, Awn di jële ci baayam di Abu Juhayfa radiyallahu anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa sami'tuhu bi Makkata dégg naa sama sëriñ bi mooy kële ci kaw Abdurrazzaq moo ko wax mu ne foofu bil Batha ndax riwaay imaam Abdurrazzaq bi waxul fan la dane rek ra'aytu bilalan yu'adhdhinu euh, saydna awn ibn abi abu juhayfa radiyallahu anhu dane rek gis naa saydna bilal muy nodd wa yaduuru atatabba'u faahu haahuna wa haahuna fii waxu ko fi mu wax fan la mooy riwaaya Waki' bi foofu la ne bil abtahi saydna abdourazaq mu ne wa sami'tuhu dégg naa ko bi màkkate qaala ca màkka moy wax ne bil batha ne mbir mi mu nga xawoon batha voilà kon Seydina Bilaal fa mu sampoon ba mu sampee bant bi wa yamurru bayna day al kalb wal mar'a wal ximaar muy jaar ci kanam mooy ci ginnaaw bant bi li nga xam ne mooy al kalbu xaj xaj yi di romb wal mar'atu soxna yi di jàll wal ximaar mbaam yi tamit di jàll wa alayhi te yonent bi alayhi salaam mu ngi soloon xullatun xamra yére boo xam ne bu xonq la woon yéere boo xam ne ah bu xonq la woon léegi ah, loolu mooy li nga xamante ne ni moom la Seydina Abu Juhayfa daal di wax ci xadiis bi beneen xadiis bi ci suuf dane fa xaraja Bilaal bi fadli wudu'i ba léegi inda al imaam mu génn Seydina Bilaal ah génn ak li des ci njàppam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ah nit ñi nag di ko xëccoo ñii di jël lii ñii di jël famin naadihin wa naa'il mooy nit ñi ndax yonent bi sallallahu alayhi salaam euh, desum njàppam saxaaba yi radiyallahu anhum dañ ko doon jël di ci barkeeloo te gisoon nañ keroog euh, bon bu ma nee keroog mooy bon euh, bi muy wax Seydina Abu Muusa al-Ash'ari ak Bilaal bi mu jàppee ba pare di bégloo waa ji waa ji naan ko soxlaw sa bégloo bi yàgg nga maa bégloo jox ma yonent bi aleyhi salaatu salaam mer daal di koy jox Seydina Bilaal ak Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhuma ñu gàllax ndeku ci daal di ciy diw seen baat yi Sayyidatu Ummu Salama radiyallahu dégg ko ne eh, desal leen seen yaay ci loolu ci ndox moo mëne mooy gis nga saxaaba yi niñ doon njëkkantee affaire bi ndax xam nañu man huwa fadlu tahuuri rasulillah sallallahu wadu'i rasulillahi sallallahu alayhi baraka yi ci ne bi ci def bi ci dottee koo ko sottee ko <laughs> di xëccoo ndox ma ñii di as ñii di def lu ne mu ne fa addana bilaadun fa kuntu atatabba'u faahu hakada wa hakada yaani yaminan wa shimala mooy li ñu wax sànq Seydina Bilaal di noddu maa ngi topp gémmiñam bi muy noddu de droite di dem gauche voilà ha huna wa ha huna voilà yaminan wa shimala léegi Ah. Ah. mu ne kon kii jaar ca gannaaw kii mooy xaj gi ak kii di jaar ca gannaaw euh, dina ñëw ci loolu après parce que loolu benn affaire la benn affaire la moo tax moo ci ne affaire bi benn affaire moo ci ne léegi <laughs> Ah, loolu benn affaire nañ jël beneen riwaaya balee jàll imaamu ahmad mu ne xaddatanaa muhammad bnu jaafar mu ne nettali nañu muhammad bnu jaafar di muhammad di doomi jaafar mu ne suñu sëriñ moo ñu nettali di muhammad bnu jaafar moo di gundar muhammad bnu jaafar ah qaala mu ne xaddatanaa Shu'ba baay jiitlim muy Seydina imaam Shu'ba qaala mu ne xaawa xajjaaj ak xajjaaj qaala axbaranii nettali na Shu'ba tu Shu'ba anil Hakam mu jële ci al-Hakam mu ne sami'tu Abaa Juhayfa man de al-Hakam dégg naa Abaa Juhayfa qaala mu ne xaraja Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam bil haajirati ilal Bathaa fa tawadda'a wa salla adh-dhuhra rak'atayni wa bayna yadayhi anaza waaw ah mu ne ci beneen riwaaya boo xam ne bu Awn bi mu jëlu ko ci baayam ndax Abu Juhayfa mooy baayam mu ne wa kaana yamurru min waraa'iha alximaaru wal mar'a waaw thumma qaama an-naasu fa ja'aluu yaxuduuna yadahu fa yamsaxuuna biha wujuuhahum qaala Abu Juhayfa radiyallahu anhu fa axadtu yadahu fa wada'tuha ala wajhi fa idha hiya abradu min ath-thalji wa atyabu rihan min al-misk Allah Allah qulu Allah <laughs> ha tam Seyna Seyna Abu Juhayfa mu ne radiyallahu anhu mu ne xaraja rasulullah mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa génn bil haajira fekk mooy jamono joo xam ne mooy jamono bi day tàng dafa tàng muy jamono joo xam ne az-zuhr ah salaatu az-zuhr ila fekk batha foofu muy al-abtah batha Makka fa tawadda'a wa salla ad-duhra rak'atayn mu julli li nga xam ne mu jàpp julli tisbaar rak'atayn ñaari rakk mooy dafa wàññi wa bayna yadayhi ci kanamam mooy fi ni jublu aw yat lañ fa sampoon moom la wax fële ne fa rakazaha sayna Bilaal moo génn ak moom daal di koy samp foofu sayd ci awn bi mu jëlee ci baayam mu yokk mu ne wa kaana yamurru min waraa'iha al-himaaru wal mu ne ba mu ko sampee nag mbaam yi dañ doon jàll ci ginnaaw bant ba waaye jigéen ñi buñ doon romb duñ ne eh yonent ma lay saa ngi julli dañ taxaw fee ba mu pare comme que samp na def na sitra day doon jàll dañ doon jàll kantaa ci riwaaye xajaaj bi mu ne summa qaama yonent ma lay saa saam jóg fa ja'alu ya'xuduuna yada bi mu jàppee nit ñi bi mu jógee nit ñi di di téye loxo fa yamsaxuuna biha wujuhahum di ci raay seen xar kanam yi di ci raay li nga xam ne mooy seen xar kanam yi Seydina Abu Juhayfa nee na bi ma gisee nit ñi def lool di barkeelu ci loxo yonent bi alayhi salaam ak ndox mi nga xam ne ak bi mu jàpp ñu koy raay seen kii yi xar kanam yi nee na ma nit ma ñëw fa axadtu yadahu ah fa wada'tuhu ala wajhi ma jël ñaari loxo yonent bi alayhi salaam jël ko teg ko sama ñaar sama xar kanam ndaw karaama allahu akbar allahu akbar fa idha hiya abradu nee maa ngi bi ma ko tegee sama xar kanam mais abradu min as-salji moo gën sedd glace moo gën sedd li nga xam ne mooy neige <laughs> tellement dafa sedd wa atyabu te moo gën neex reexan xet moo gën a neex xet minal miski ka misk <laughs> mooy lu ko yonent bi alayhi salaam ci boppam loolu la nee bi ma jëlee loxo yi teg ko sama xar kanam mais moo gën a sedd salju neen waaye moo gën a neex li nga xam ne mooy xet ka misk allah lii lañ la waxoon boo fàttale ko sulxul Xudaybiya biñ newee sulxul Xudaybiya waxoon nañ la ne gis nga Yonent bi alayhi salaam li Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi radiyallahu bi mu jógee ci waa Quraysh ne leen may leen ma comme que waa Quraysh ay nijaayam lañ mu jóge woon Taayif ngir jàppale leen ndax dégg ne ne Yonent bi alayhi salaam bu ngi jëm ci Makka xamuñ li xew ñu foog ne day ñëw ngir ubbi ko da umra la bëggoon. ba mu nee Xudaybiya gaa yi di yónni waa Makka Seydina ah. eh, Urwa ndax mujj na tuub Ibn Mas'ud As-Saqafi radiyallahu bi mu ñëwee ci yonent ma lay saa moo ci gàttal ko waa ba gis ni saxaaba yi di doxaleek moom bi mu ñëwee ci waa Quraysh dane wallahi laqad warad laqad laqad laqad waridtu ala Kisra wa Qaysar fama ra'aytu ahadan qattu yu'azzimu Muhammadan kama yu yu no fama ra'aytu ahadan yu'azzimu as yu'azzimuhu ashaabuhu kama yu'azzimu ashaaba muhammadin muhammadan sallallahu alayhi wa sallam mu ne man de wallahi dem naa ci Qaysar man Urwa César dans sa face sa face sa royauté bilaati mulki fekk naa ko fa ca digg royaume gis naa Qaysar de dem naa ca palais Qaysar ba fekk ko fa waaye tamit Kisra dem naa ca Kisra de Kesrowe des Perses waaye nag gis nga masumaa gis kenn laa wax ci ku ñuy màggal moo xam te ay ñooñ ñoo doon vraiment ñoo doon jombax taloo njiit César de Byzance Kesroé des Perses de l'empire perse al-Furs hein mu ne même ñooñu noonu nga xam ne gaa yi ñoom ay yàlla lañ ne baax nag Kisra ci boppam gaa yi pour ñoom ay yàlla moom yàlla la woon Qaysar sore ko woon noonu lañ doon gëmloo seen gaa yi ah gaa yi nga xam ne ñoo am droit de vie et ci ku yëngu ci gaa yi malgré nee na man masumaa gis ku me kenn ci ñii ma la wax buuri jamono ku ak keneen ku ñuy màggal fu nekk comme ni nga xam ne noonu la saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di Muhammad sallallahu alayhi di di di màggale wekk ki nga xam ne mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax kat mais gis nga bu jàppee ibtadarul wudu bu jàppee ñu njëkkante njàppam day jàpp ñi ni di ko njëkkoo di ko diwoo mu ne même même même wala in tanaxama gis nga bu bu bu bu tiflee balaa tiflit leen laal suuf am ku ko kafte ku ko ku ko ku fa dalaka bihi jildahu wa wajha mu jël diw ci xar kanam geeg ak li nga xamante ni nii mooy yaram bi allahu akbar loolu xam nga waxoon naa la ne am na benn sëriñ bu doon boo xam ne dama ko dégg mu ne lii nii li muy niru mooy du saxaaba yi radiyallahu anhum nii lañ doon doxale tous les jours wala boog doon doxale lu bari mu ne moom li mu foog mooy ne lii ñoom dañoo doxale fii parce que pour wan yéefir yi këni ñoom nii lañ toppi Seydina Muhammad këni kii moom bu leen yaakaar ne tey dinañu daw res wala dinañ ko fi bàyyi wan na boog du ñu topp ay ndigalu bu ngeen foogee ne da ngeen ñuy xoqatal yéen waa Quraysh di ngeen xam ne du ñu Seydina Muhammad mii nii lañ ko jàpp ma ne la woon jamono jooju këni loolu mooy ne mbir mi mooy nii lañ ko doon defe nekkul ne c'est occasionnellement wala dañ ko doon mu ngi nii fatxu Makka Seydina Abu Juhayfa wax ñu la même ne bi ma ñëwee gis yonent bi salaam hein nit ñi nit ñi lan lañ doon def summa qaama an-naasu fa ja'alu ya'xuduuna yadahu fa yamsahuuna biha wujuuhahum ah ma def ma def ah te sànq wax na la Seydina Bilaal bi mu génnee ak wadu am nit ñi dañ ko doon jëkkante famin naadihin wa naa'il waaw kon nag affaire baa bopp mooy ne loolu la woon saxaaba yi nii la woona ah. laa ilaaha illallaah <laughs> mooy gaa léegi nii suñoo classe yi nga xam ne dañuy fontoo <laughs> boo war ñu naan non gars nag dañu ëppal quoi non non non ñoom bu doon ñoom bu doon ñun moom loolu la ñuy wax ah <laughs> wal iyaadu billaah non lii nag ak ëppal la quoi waaw parce que mosoo li ñu mos lool kese la te laysa man zaaqa kaman lam yazuq waaw ki mos yi melu nag ki mosu waaw loolu moo tax affaire ngëm moom yow moom bu sa ngëm desee xamal ne sa ngëm des na quoi mais bu nit gëmee li muy def nga nekk fi naan lii nag ak ëppal la waaw ñii bon. comme li waa Makka doon wax rek inna muhammadun bashar inna muhammadan bashar li doon wax Seydina Abdallah bi nga xam ne nee na dama doon bind lépp lu yonent balay saar saam doon wax ah, waa Quraysh ne ma hé <laughs> yow muhammadun bashar yow muhammad mii sallallahu alayhi wasallam nit moom day day day day mer comme ni nit ñi mer day kii di euh, bon mooy yow lu mu wax rek nga bind. mais quand même Abdallah xoolaatal li nga wax mu dem wax ko Yonent bi alayhi salaatu bi alayhi salaatu ne ko bindal naa ci ki nga xam ne. sama bakkan mu ngi ci loxoom muy borom bi subhaanahu wa sama gémmiñ gi dara du ci génn lu dul dëgg waaw wa maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa mu continuer di bind mooy ñooñu nga xam ne dañoo jàpp ne ñoom bon Seydina Muhammad moom sallallahu nit kese la comme bon d'ailleurs waaw am na bon yàllaa ko wax yu mais quand même la quand ñun daal li mu wax liñ ko wax yu bu dee liñ ko wax yu waaw loolu moom mën nañ cee ànd mën nañ ko cee topp mën nañ ko ci kii mais après nag yeneen yi nga xam ne moom gis nañ ne bon yooyu du affaire wax yu du affaire kii ñun grawul loolu façon gisin boobu saxaaba yi amuñ woon gisin boobu ah gisin boobu après la xew gisin boobu noonu après la xew ah. après la xew ci biir jullit ñi ñoo xam ne dañu naan bo mooy comme li wax rek alquran wax na ko innama ana bashar waaw yuuxa ilayya waaw qul innama ana basharun mislukum yuuxa ilayya waaw da waxal ne dëgg-dëgg man man man lii laa bashar laa waaye nag nit laa yuuxa ilayya dañ may wax yu mais loolu daa tekkiwul ni ko nit ñi ñi ko ñenn ñi dégge kene mooy moom nit mooy innama ana bashar mooy nit laa comme yéen comme lan nit laa comme yéen le fait que ñun ni ñu yàlla bindee ni ñu jaaree ak loolu mooy ci zaahir nii ci aadam lañ jóge dañoo am day ak baay wala sax lu mooy loolu la te tamit mooy yii nii ñoo ko bokk mooy euh, façon euh, ndax formam moom sallallahu alayhi wasallam formam la ñu jox nit ñi waaw formam lañ jox nit ñi lañ jox maam aadam alayhi wassalaam le mooy côté moom ñoo ko niroo nii moom lañ niru sax moom lañ niru <laughs> moom la ñuy niru foofu la nekk bashar mais tekkiwul ne moom bashar la comme ñun nga xam ne bu wax yu ñëwul day def comme ñun jamais ah ba nga naan kon boo bu dee wax yu la moom bon loolu bu dee wax yu waaw ala sam'i waaye bu dul loolu moom bon déedéet te loolu lool léegi la bi mu xewee après la mais saxaaba yi xamuñu woon lool de ñoom xamuñu woon loolu moo tax jëfu yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom doonuñoo nekk di laaj ndax asunnatun am far déedéet ñoom liñ doon laaj mooy est-ce lan la yonent bi alayhi salaatu salaam def bu ñu ko xamee jeex na ay nekk fa naan du sunnaak du farataak loolu ñoom waxuñ loolu te fuqaha yi tamit bi ñuy def délimitation mooy yooyu noonu ñuy def naan lii farata lii sunna defuñu ko woon comme ñun wolof niñ ko jàppee en tout bari ci sénégalais yi. nga xam ne bu ñu xasee xam ne lii sunna la mooy dañ koy bàyyi bu ñuy xam ne sunna la ñu koy arrêté waaw bu ñuy xam ne sunna la di arrêté seen laajub ndax sunna la gi yépp dara mooy bés boo leen nee sunna la ñu arrêté des anti sunna waaw yu garaaw loolu nag loolu nag mooy alxaale xase garaaw waaw moom moom day day day wat jikkooy nit day ngëmuk nit lay wàcc ndax day dindi ndax seytaane ndànk-ndànk la lay def gis nga bu dee yow jàpp nga li yonent ma lay def am na jëfu keneen ku ko gën goo xam ne yàkkamte nga nga xam ne jëfam jii nii bokkul ci liñ ne farata la nga bàyyi ko te foo ko bàyyee yaa ngi ci leneen loo xamante ne nii du sunna noonu ngay def ba booy booy booy bàyyi farata yi sax doo ko tey walla iyaadu billaah kon ñoom saxaaba yi radiyallaahu anhum xamuñ woon yooyu ah. yonent ma lay dañ doon barkeelu ci moom pourquoi Seydina Itbaan ibn Maalik radiyallahu anhu naan ko kaay jullil ma sama kër ma jàppe ko jullikaay fi nga ma julli est-ce que manu woon a ñëw rek fenn mu jàppe ko jullikaay manu ko woon manu ko ko mais xam na ne yonent mi alayhi salaam fi mu ñëw ba julli fa yemul ak feneen fu mu julliwul yemuñu yemuñu mooy gis nga ñoom ni ñu ñoom ñoom ni ñu kamee woon ay himam seen seen seen yitte ni mu fo ni mu ni mu ni mu ni woon ca asamaan ya ca biddiw ya waaw ñun suñuy yitte nekk ci juróom-ñaareelu suuf ca suufa suufa suuf waaw di di di yëngu sax defu mooy ñoom ñoom ñoom loolu la woon waaw mooy ni affaire bi nekkul woon c'est bon dañ koo defoon uniquement parce que waa Quraysh yéefar yéefi nekk ñu bëgg leen a wan ay yooyu ñu bëgg leen a wan loolu déedéet mooy ne ñoom nii lañ doon doxale te lii mooy loolu xam nga sulhul Hudaybiya la woon mais lii fan la fathu Makka la non maanaam fathu Makka euh, amatul benn ku ñuy kii dañoo aj mu yoonu allahu akbar kon nee na euh, fa idha hiya abradu min ath-thalji wa atyabu min al-misk maa ngi fekk loxo yonent bi alayhi salaatu salaam moo gën a neex li nga xam ne mooy misk moo ko gën a xeeñ lu neex te loxo mi gën a sedd galaas allahu akbar allahu akbar allahu akbar ah xoolal wax naa la waa saxiixayni daal nañ koy solo al imaamul Buxaari rahmatullahi alayhi par exemple andi ko ci kitaabul azaan soloo na ko nag ci ay bërëb yu bari ah mu ne haddathana ishaaqu qaala axbarana ja'far ibn awf annahu qaala haddathana abu umays an awn ibn abi juhayfata an abiihi annahu qaala al imaamul buxaari muhammad ibn ismaayil albuxaariyu raxmatullahi alayhi mu ne xaddatanaa isxaaq mu ne xaddatanaa nettali nañu isxaaqu di isxaaq an qaala mu ne axbaranaa xabaare nañu jaafar ibn awf di jaafar di doomi di jaafar ibn awn di jaafar di doomi awn qaala mu ne xaddatanaa abul umays mu nekk ñu nettali mooy Abul Umays an Awn ibn Abi Juhayfa mu jële ci Awn di doomi Abi Juhayfa an abiihi mu jële ci baayam di Abu Juhayfa mu ne ra'aytu Rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam bil abtahi fa jaa'ahu Bilaal ha fa aadanahu bis-salaa summa xaraja bilaalun bil anazati xatta rakazaha bayna yaday rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bil abtahi wa aqaama as-salaa mu ne moom Seydina Abu Juhayfa mu ne ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bil abtah mu ne gis naa see yonent bi alayhi salaam al abtah mooy ci biti Makka noonu mooy al batha foofu noonu ah fi mu daloon foofu la dal nga xam ne bi mu defee sa'yu bayna safa marwa ba pare tawaaf def sa'yu bayna safa wal marwa foofu la dem ci bésub dimanche ci le 4 ci mois dul ci dixième année bi ci gàddaayam bi moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne gis naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam foofu la ci al abtah fa ja'ahu bilaal seydinaa bilaal daal di koy dikkal fa aadanahu bis salaa mu yëgal ko julli moom mooy mu noddu summa xaraja bilaal ginnaaw gi seydinaa bilaal génn bil anazati génn dem génn yor yat wi xatta rakazaha ba ni mu koy sampe ci kanamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam bil abtah yi foofu la ci abtah wa aqaama salaa seydinaa bilaal taxawal julli eh, loolu solo na tamit bi nga xam ne ay tattabi'u eh, sayna Abu Juhayfa ci baabu hal eh, yatatabba'u al-mu'adhdhinu faahu haa huna wa haa huna wa hal yaltafitu fil adhaan foofu it andi na ko moom al-imaam al-Buxaari mu jëlee ko ci Muhammad ibn Yuusuf mu ne qaala haddathanaa Sufyaan an Awn ibn Abi Juhayfa an abiihi annahu ra'aa Bilaalan yu'adhdhinu faja'altu atatabba'u faahu haa huna wa haa huna bil adhaan boobu it andi na ko comme hadiisu sëriñam yi di al imaam sëriñam bi di al imaamu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi taala rahmatullahi alayhi léegi xoola euh, fii nii bala abu juhayfa mooy am na xadiis bu mu bu riwaaye seyd imaam wax ne wa kaana yamurru min waraa'iha al ximaaru wal mar'a mu ne te doon na jaar ci ginnaaw bant boobu li ba mu ko sammee sampe alximaaru wal mar'a muy mbaam yi ak jigéen ñi doon nañ jaar ci gannaaw ji kii ba ah, eh, ginnaaw bant ba am na ci beneen bi wo tamurul mar'atu wal kalbu wal ximaar sox femmes yi dañ doon romb jigéen gi doon romb xaj yi tamit da doon romb ca gannaaw wal ximaar ak li nga xam ne mooy euh, alximaar mooy laan mooy mbaam mooy mbaam ah. léegi loolu noonu lu tax muy préciser affaire bi na en lii masala la masala ci wàllu julli la mooy sitra gi ñu la doon wax nit ki da koy teg parce que xam nga euh, euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu jële ci moom ay xadiis yoo xam ne euh, day ware ne yii nii ñu tudd fii day day day dagg julli nit ki day dagg julli nit ki comme xadiis Abu Dhar bi radiyallahu taala anhu wa arda nga xam ne seydina Abu Dhar xadiis euh, euh, bi al euh, Muslim solo na ko na ko noonu waa asxaabu sunan al daal nañ koy solo ñoom imaam ñoom Abdurrazzaq ñoom imaamu Ahmad naka noonu al imaamu Daarimi ñoom imaam Abu Daawud at-Tayaalisi ak ñeneen ñu bari solo nañ ko Seydina Abu Dhar radiyallahu anhu dane yonent bi alayhi salaatu salaam dane idaa qaama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idaa kaana bayna yadayhi mithlu aaxirati rahl fa ida lam yakun bayna yadayhi mithlu axirati raxli fa innahu yaqta'u salaatahu alximaaru wal mar'atu wal kalbul aswad taalibe bi ko nettali ci moom muy Abdullah ibn Saamit al-Ghifaari yi doomu bokk Abu Dhar la quoi mu ne ko mais yaa Aba Dhar maa baalul kalbil aswad minal kalbil ahmar minal kalbil asfar qaala yabna axi sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kama sa'altani fa qaala al kalbul aswadu shaytaan sayyidina Abu Dharr dane yonent bi alayhi salaatu salaam nee na bu kenn taxawee jóg di julli ha fa innahu yasuru na kaana bayna yadayhi mislu axirati raxl bu yoree comme axiratu raxl li ñu la waxoon sànq ci teg gi nit kiy toog bu tegee ci kaw géléem gi lu toll noonu mooy li muy samp teg ko ci kanamam mu ne loolu bu ko tegee fa mu ne loolu dina ko suturaal mooy ku ku jaar ci ci ginnaawu bant boobu mooy ca boo ñëw di jaar diggante waaye jii julli ak bant bi loolu na waxoon ku ko def comme ni mu nee ci saxiix naa Seydina Abu Saïd al-Xudri ba mu ko waxee romb benn waay bu nekk ci doomu Abu Uqba ibn Abi Mu'ayt yi ñëw fekk ko muy julli ci jàkkaay Yonent bi alayhi salaam àjjuma mu bëgg a romb Seydina Abu Dar puus ko sa waay bëgg mu xool xool xool feneen lay jaar gisul feneen fu mu jaar quoi mu bëgg a jaar ci kat mu kii ko mu gën koo puusaat puus bu gën a metti <laughs> waaw ndax mu ngi julli Yonent bi alayhi salaatu salaam boo ko waa ji nag dem kalaame Marwan quoi comme que Marwan ibn al-Hakam était le gouverneur de Médine mu dem ngir kalaame kalaame waaw ay voilà yaa Abu Sa'id al-Khudri qui me comme ça voilà bi ma repoussé comme ça léegi bi bi bi bi bi mu paree julli euh, euh, bon wóoratuma sax ndax riwaaya bi dana àjjuma la wóoratuma en tout bi mu paree julli mu dem dugg ci Marwan moom Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu léegi waa ji na ko mu mu ñëw bi mu agsee na ko ah waa mais kii Abu Sa'id yaa Aba Sa'id ah lan nga def sa doomu mbokk bi ibnu axik moom da ñëw na di ma di ma di ma nee na da ko koo da nga koo da koo repousser pousse ko mu ne ko waawow may julli mu ñëw bëgg jaar sama kanam ma pousse ko mu ñëw bëgg jaaraat ma puusaat ko ndax yonent sallallahu alayhi wasallam moo ne bu kenn li julli ci yéen am ku ñëw nar ndox sa diggante sa sa fi ngay jullee ci kanam na nga ko puus bu bañee nga puus ko bu bañee nga xeexal moom fa innahu shaytaan ndax waajoo shaytaana la mooy jikkoy shaytaane la ràngu jamono jooju moo tax muy muy muy muy ci dëgg bañ bëgg lu dul dagg jullit waay mu ne nga xeex moom ndax kooku shaytaane la mooy jikkoy shaytaane la yor jamono jooju <laughs> loolu la mooy kon loolu affaire sitra lay wax waaw moo tax doon a xëng fàng xaw ma fàng bopp fenn ñëw rek taxaw fu ñépp nekk nga ñëw rek taxaw ne allahu bar bi julli yow nit ñi léegi euh, amatuñ fuñ jarte amee tamee possibilité nga jël même bu dee ab chaise nga jël ko teg ko sa kanam manoon nga ko defoo ko nga ñëw kii nag taxaw non dangay jël tamit sa matukaay mais tamit yow boo ñëwee fekk nit kiy julli doo ñëw di jaar ci kanamam surtout bu defee sitra nga ñëw naan da ngay jaar ci digganteem léegi nag loolu la yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ku def sitra ku def ko mu mu axaratu axaratu rax mu axaratu rax ku def lu toll noonu booy julli kooku dina la sutura mu ne nag fa idaa lam yakun bayna yadayhi bu dee nag ci kanamam lu mel noon newu fa mooy tegu fa dara waaw ñëw rek taxaw ci àll bi wala taxaw ci kanamu nit ñi wala taxaw foo xam ne mamaru naas loolu yi dañ koy tere ñëw di fa julli sawaay ah, te nga am feneen da dem feneen fa innahu bu dee daa ñëw rek taxaw noonu lu julli fa innahu yaqta'u salaatahu alximaaru wal mar'atu wal kalbul aswad bu ko deful ku tegul dara sa kanam bu fa bu fa mbaam jaaree jaar sa kanam dagg na sa julli wal mar'atu jigéen gu jaar sa kanam travers sa kanam dagg na sa julli wal kalbul aswad xaj bu ñuul bu romb it dagg na sa julli eh, Abdullah ibn Samit ab taalibe saxaaba la mooy mbokk Seydina Abu Dhar la ah al-Ghifari radiyallahu anhu mu ne ko mais yaa Aba Dhar mais Abu Dhar mais maa baalul kalbul aswad mais lan lu tax xaj bu ñuul yeneen xaj yi nag minal kalbil ahmari minal kalbil asfari lan mooy lan moo xew ba xaj bu ñuul moom di dagg jullita euh, mais xaj bu xaj bu xonq nag xaj bu mboq nag bu dee xaj bu mboq la ak yooyu lan moo tax xaj bu ñuul moom moo koy dagg mu ne ko yab na ax yi eh yow sama doom mboq <laughs> muy Abdallah ibn Samit ah. sa'altu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kama sa'altani laaj naa yonent bi alayhi salaam comme ni nga ma ko laajee nii man mii posé naa question waaw fama baalul kalbil ah aswadi minal kalbil ahmari minal kalbil asfari man laaj naa ko loolu de <laughs> gis nga lii tax nga laaj man looloo taxoon ma laaj ko yonent ma lay saa saa mu ne ma alkalbul aswadu shaytaan yonent ma lay saa saa ne ma alkalb en lee tax mooy kalbul aswad shaytaane la mooy moom shaytaane la alkalbul aswad shaytaan nag mooy jikkoy shaytaane da koo yomba yor karaateeg di tiitalaateeg xoqalaateeg rëbbar euh, euh, aka aka di songu nit ñi euh, xam nga lii nii euh, hadith bi c'est que waxuñu ko woon bi ñuy gis affaire affaire rëbb dañ ko dañ ko junjoon <laughs> euh, biñ naan la ku mel ni ñoom imaam Ahmad dañuy sib nit ki di rëbbe xaj bu ñuul parce que li yonent bi aleyhi salaatu salaam ne xaj bu ñuul seytaane la voilà ñoom ne hadith bi ak hadith yu mel nii moo taxoon ñu ne bon comme que seytaane la nag rëbbe xaj baax na waaw fa idaa arsalta kalbaka al waaw wa zakara tasmallahi alayhi fakul boo yónnee sa xaaj bi nga xam ne danga koo jàngal ah boo yónnee sa kalbakal muallam xaj bi nga xam ne moom la waxoon abu Sa'labat al-Khushani moom la waxoon Seydina Ali ibn Hatim radiyallahu anhuma boo yónnee kalbakal muallam sa xaj bi nga xamante ne nii danga koo jàngal wa dhakarta ismallahi alayhi bi ñu ko yónni nga ne ko boobi supp waaw allah allahu akbar tudd ci turu yàlla bu demee jàppal la proie bi kooku day dagan nga lekk eh, imaam ahmad ne noo man nag bon kalbakal muallam googee man dama koy seetaat fan façon faj la waaw parce bu dee xaj bu ñuul moom dañoo sib dañuy aaye li gën daal mooy bu ko nit kiiwee ndax yonent ba lay saa xamal nañu feneen ne moom seytaane la léegi nag affaire bi nag lii nag dafa indi masala am na yeneeni xadiis yu bari yu mel hmm? xamante ne nii day wax eh, yu mel nii lii eh, wax ci wàllu yi <laughs> parce <laughs> ku mel ne alxaafis ibn rajab <laughs> rahmatullahi alayhi ci wax im <laughs> naan comme que xaj bu ñuul moom comme que seytaane la mooy te seytaane xam nañ ne moom matrudun ah, dañ ko fa inna shaytaana raji rajimun matrudun mub'adun anil hadratil ilaahiyya waaw kon fa ida taxallala fi maxalli alqurbi alxaas lilmusalli awjaba taxalluluhu bondan wa qatan li mawaadi rahma walqurbi wal uns limaam <laughs> alxaafis ibn rajab alxambaliyu ah gis nañ ko gis de alimaam alxaafis ibn rajab ah <laughs> moo njëkk a bind fatxul baari avant alimaam alxaafis ibn xajar xajar alxaafiz ibnu rajab moo njëkk bind fatxul baari hein mu ne comme que seytaane moom dañ koo jam dañ koo daq soril ko xadarab xadarab yàlla bi moo tax bu ñëwee romb sax ci fekk nga nekk ci mahallul qurbi mu ñëw daal di fay bu fa traversé rek bu la rombee rek day am lum ci benn genre euh, Euh, day am benn faay bu mu fa indi waaw en tout tout cas pour gàttal masala bi di hein mooy am na xadiis yu bari euh, yuy wax loolu comme xadiis Seydina Abdallah ibn Mughaffal bi nekk ci eh, bu saxee la nekk ci eh, musnad imaamu Ahmad imaamu Ibn Maaja soloon na ko mun a yaqta'u salaa yonent bi alayhi salaam yaqta'u al mar'atu wal kalbu mais mbaam jigéen xaj ak mbaam bu ñu rombee ci kanamu kuy julli mooy day dagg julli waaw am na yeneen ñoom al imaamul Bazzaar solo nañ ko ci yeneeni saxaaba ak yooyu na ko noon mawlaana ibnu Abbaas ku mel ni mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhu na ko noon Seydina Anas yooyu yépp même jële nañ ko ci ku mel ni Sayyidatu Aïsha radiyallahu anaha wa ardaaha wa huwa fi musnad al imaamu ahmad bi sanadin rijaaluhu thiqaat mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam nee noom sayyidatu Aysha laa yaqta'u salaatu al-muslimi shay'un illa al-himaaru wal kaafiru wal kalbu wal mar'a mu ne du dagg yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na du dagg jullit jullit bi dara lu dul ximaar mooy mbaam wala wal kaafir yéefir wal kalbu ak xaj wal maratu ak ndaw si loolu nag daa indi boroom xam-xam yi nag masala bi pour ñu gàttal ko après jeexal tarjama Seydina Abu Juhayfa ibn Abdillah Aswayi radiyallahu anhu eh, dafa indi eh, wuute ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mais mais dagg googu muy wax yaqta'u salaa mais dagg googu mooy julli ji datutul baax wala wala nu mu demee noonu mooy est mooy bu ma crée allahu akbar te defuma sitra benn xaj romb am na ci yoo xam ne nag euh, daal diwul wax kalbul aswad dana rek xaj moo tax ñenn ñi dañu ne kon xaj bi mu wax fële am la xaas bi mooy kon xaj bu ñuul am ñu ne non xaj yëpp la waaw. <laughs> en tout cas mooy euh, euh, pour génn ci kii boobu ñu ne mooy laaj bi mooy tasawurul masala bu ma nee allahu akbar di julli teguma benn sutra benn mbaam romb wala benn xaj wala benn jigéen romb wala benn bu yéeféer am na ci yoo xam dañ ne majuusi wala kaafir wala yahuudi ah mais est mooy benn kiifir romb sama kanam est ce que loolu day dagg julli ji muy wax mooy mooy mooy bu yoboo ma sëlmal ndax julli ji yàqu na waaw mais comme que daa am lu ñuy génn ci julli mooy du ma ñëw rek ne dagg na lool dama naan asalaamaaleykum mais mooy est ce que loolu lay teg mooy est ce que man sama julli ji yàqu wala moom dañ naan dafay wàññi tiyaaba ndax bu rombee mooy yooyu bu ci romb nit ki mooy bu def fekkoon concentration ba nga amoon day wàññi est-ce que loolu loolu moo tax bon ci gàttal boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wuute mu am euh, ñenn ñi ne dagg boobu mooy si da koy dagg kay waaw da koy dagg da mooy julli ji day bu bu bu yii yonent ma ci romb day yàq waaw te loolu bu dee ci jële nañ ko ci saxaab yu mel ni ñoom Seydina Abu Hurayra ñoom Mawlana Ibn Abbas naka noonu Seydina Anas ñu la waxoon mais ci madhabu ah, ah, madahib yi loolu euh, euh, euh, al imaamu Ahmad ibnu Hanbal loolu la ku mel ni imaam Ibn Hazm nettali ci moom waaye waaye à vrai dire à vrai dire ah, al imaam Ahmad li mu jàpp ne te loolu la imaam at-Tirmidhi nettali ci moom te ne xaj boobu mooy xaj bu ñuul bi moom la dàqoo la la ne boobu lañuy wax. te danee bu dee xaj bu ñuul moom bu rombee mooy day dagg sa julli kantaa mbaam ak jigéen mooy day yàq sa julli bu dee mbaam la wala jigéen moo romb loolu da cee mooy ne dane moom du ci dogu da manu la dogu ne julli julli ci yàqu na waaw waaw ñu ne man moom mu ne loolu mooy li gën a comme ni nga xamante ne ni moom la al imaam ibnu daqiiqil iid rahmatullah alayhi wax ne loolu nag mooy li gën a rafet ci li nga xam ne ndax loolu mooy mooy wax ji moo gën a kiikali imaam ibn Hazm daal di nettali ci al imaamu Ahmad te ne moom it yii nii day yàq julli moom daal xaj bu ñuul moom na ne day yàq julli moom tawaqquf la ci def mooy daal. mbir yi daal dese naa kii que ne moom loolu daal di ci dogu ne day dagg julli moom loolu manu cee manu cee antu ne day dagg day yàq julli ñi waaw waaw ah. kanta waa imaam imaam ah, oh, imaam Ibn waaw waaw day yàq julli lu dul mu fekk fekk jigéen ji mu tëdd ci kanamu kiy julli bu dee dafa tëdd loolu du ko yàq. parce que en fait foofu pa comme que Sayyidina Aisha radiyallahu anha da ne moom yonent bi saa saam da doon julli day julli moom mu tëdd. Mm. yonent bi saa saam buy sujjóot bu ñëwee bay sujjóot puus ko mm. euh, daal di koy kobos mu puus tànk yi bu jullee ba taxawaat bu bu sujjóotee ba war a taxaw moom mu tàllalaat tànk yi di def lool ñu ne loolu moom bu doon yàq julli da ngeen bëgg a wax ne kon moo tax ñu ne eh. jàll lañ wax waaw. <laughs> jàll lañ wax waaw mais mais nag paa bu dee dafa tëdd bu dee ndaw si dafa tëdd loolu yàqul ah am na nag ñeneen ñu ne noo jigéen gi muy wax fii nii du jigéen nan mooy koo xam ne comme ku mel ni Mawlaana Ibn Abbaas radiyallahu ta'ala lu jëlee nañ ci moom mu ne nooroonoo affaire bi du jigéen gu ne ne almaratul xaa'id la jigéen gi nga xamante ne nii mooy mooy Euh, mooy ki ki ki ki nga xam ne dafa gis ay mbërëgam lool la ndax lool am na bon am na xadis bu ñëw ne jigéen bu préciser ne jigéen bu gis mbërëg lay wax loolu mooy wax yooyu mais kanta waa jumhur muy maliki ya yeeg shafi'i ya yeeg te imaam an-Nawawi nee na loolu mooy jumhurul xalafi wa salafi wal xalaf te ne loolu du yàqu julli ñett yi yépp bu ci jaar ci kanamu nit du du yàqu julli kuy julli déedéet waaw euh, ndax waa jumhur minal xanafiya yi ci lañ minal xanafiya yi minal xanafiyati maalikiyati shaafi'iyati ñoom dañ ne lii nii amul lenn lu ci yàqu jullit nit waaw du yii du yeneen du mbaam du jigéen du mbaam du xaj du jaan du dara du leneen du yéeféer du majuusi koo xam ne zoroastrien la du yahuudi du juif du leneen du athée ku jaar ci kanam kuy julli loolu yàqul su julli loolu na waa jumhuurul ulamaa wax ñoom dañu ne non en yàq yaqta'u bi te jubluwu ci yonent mi alayhi salaam jubluwu ci ne su jullee yàqu mooy ne dëgg la bu rombee mooy bu fekkoon nga concentré wu ñu romb sa kanam ah xam nañ ne mooy mooy li ëpp ci nit ñi mooy ne dina am lu wàññeeku ndax sa concentration ba nga neewoon ak na nga neewoon ci julli ji bu rombee di nga xaw a xool wa tamit te tamit mën na la mooy dalay day day dagg concentration bi waaw loolu la mooy day wàññi lenn day day wàññi rek mooy qat'u salaa foofu naqsu salaa lañ ci mooy day wàññi yool lool la ndax sa xol boo gisee yooyu mën na ci aju te loolu wax naa la mooy lépp quoi mais pas pour ñépp am na ñoo xam ne waxoon nañ la ñoom Seydina Urwa ibnu Zubayr ak magam na ko noonu mais bu ñu kii woon buñ doon julli du yëg dara dara du ñu ko yëg moo tax ba feebaree dañ ne xaaral da di bàyyi ba muy julli tànk bi ngeen bëgg ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen def opération bi du leen yëg ba mu taxawee di julli lañ ko def waaw téegu ko ba mu paree lu ko yëg mooy ku mel noonu xam nga ne kooku yëgul ku jaar ci kanamam ak ku nekk ca gannaawam ak ku nekk ci wetam waaw kooku moom xol bi aj na ko ci boroomam jeex na waaw <laughs> li imaam alxaafiz ibn rajab doon wax ngi naan ci xadaratul ilaahiya moom moom aju na ci jeex na mu nga ca xadara ba moom newatul feneen <laughs> ah léegi ah, mu ne ah, ñoom ñii dañu ne affaire bi mooy day wàññi ndax day day day wàññi yool yi ndax day préoccuper nit ki waaw mais nag tekkiwul na day yàq julli ji waaw lii nag façon bii mooy li gën a dëgër que wax gii nii mais ci wax waa jumhur moo gën a dëgër waxu ñi ne ci ñoom que ne dañ koo dañ koo nasaxal dañ koo nasaxal moo gën a dëgër waxu ñu ne dañ koo nasaxal ndax pour nga ne dañ koo nasaxal fokk nga indi date waaw historique bi historique euh, mooy kañ la xew te fan nga mën a waxee ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dañuy naafila sayyidatu Aisha di jaar di noonu di tàllal tànkam ak yooyu loolu da koo nasaxal dafa nasaxal li nga xam ne moom la waxoon na leen lii day day day day day day day day day day day dagg day yàq julli loolu nag nga ko mane loolu manoo ko mooy loolu manoo ko mooy ndax foog nga am taarix bi léegi bon lii daal ci gàttal mooy lii Euh, masala mi boo gin na bari wax mais lii ci euh, gàttal mooy lii léegi nag ana moo ci gën a dëgër insha allah dañ naan insha allah de li gën a dëgër mooy euh, waxu waa jumhur parce que lu yàq julli yi yàq julli lu extérieur lu yàq julli dëgg la nag ne nga naan mais xadiis bi wax na ko boo fi nee loolu amul xadiis bi wax na dañ naan la liñ la wax sànq mooy xadiis sayyidatu Aïsha bi radiyallahu anha kene bu doon julli ndax ki tëdd xam nga man nga ne noo loolu guddi la woon mais même bu dee guddi la boo bu kiiwee da ko doon kobos te waxul ne yàq na julli yi hmm? te da doon tëdd moo tax sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ci boppam naan lan moo tax ngeen ñuy melale euh, kii yi ak ci la doon wax xadiis boobu ak ak ak xaj yeeg mbaam yi ñu man ma doon yonent ma lay saasaan doon naa fi la ma tëdd ci kanamam buy buy sujjóot daal di may kobos bu doon yàq mooy pour pour laye ci ne bu doon yàq julli kon loolu doon xanaa kon loolu yàqoon julleem ah mooy insha allah li gën a dëgër mooy ne yuy nii nii du yàq julli mais nag man naa wàññi yoolu ci préoccupation muy préoccupé nit ki préoccupé bu muy préoccupé nit ki ci digganteem ak boroomam bu dee dee julli waaw ndax yi yàq julli yi yàq julli daanaka mooy yi nga xam ne ci biir lañ ne waaw comme sa njàpp toj wala ngay julli di reetaan wala ngay julli di lekk yooyu nga xam dafa contradictoire ak julli waaw mais kii mu ngi julli am ku romb loolu wallahu taala alam mooy dina wàññi nag yool ba euh, ci li ëpp ci nit ñi wallahu taala a'lam kon loolu moo jëmoon kon sey moo loolu moo mooy kii bi nekk ci affaire Seydina Abu fa boobu bi mu naan yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Bilaal sampal ko li nga xam ne mooy anasa gi mbaam yi di jaar ci ginnaaw jigéen ñi di jaar ci ginnaaw ak xaj yi mooy loolu ak xaj tamurrul mar'atu wal kalbu wal ximaar laa yamna'u waaw thumma lam yazal yusalli rak'atayni hatta atal madina loolu lépp seydina abu juhayfa ibn abdillah as-suwaa'i radiyallahu ta'ala anhu moo ko nettali kon moom nettali nañu kon abtah fële ci batha la nga xam ne moo fa xew moom nag seyd moo lii lañ am ci moom ci li muy jële ci yonent bi salaam am na tamit xadiis bu mu doon nettali moom Seydina Abu Juhayfa radiyallahu anhu euh, comme ni nga xamante ne nii noonu la nee ci saxiixu al imaamu al Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne moom Seydina Abu Juhayfa mu ne ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa kaana al-Hasan ibn Ali yushbihu wa amara lana bi thalathati bi thalathati ashara qalusan fa maata qabla an naqbidaha voilà mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam man de gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa kaana alxasan ibnu aliyin yushbihu seydna alxasan ibnu ali ibnu abi taalib ak koo niroon laa ilaaha illallaah ne seydna alxasan a niroog maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man mii gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de wa kaana alxasan ibnu ali alxasan ibnu ali ibnu abi taalib ak wa yusbihuhu wa amara lana bi salaasa nee na ma ne saa saam daal leen jox yónnee leen jox leen bon jox leen joxaale leen salaasata ashara qaluusa jox leen ay gëléem yoo xamante ne nii yu jeune lañu treize ñaar fukk non fukk ak ñett nee benn bi fa maata qabla an naqbidaha mu génn àddina laata ñu koy jot waaw moom mii nag Seydina Abu Wahb kii Wahb ibn Abdillah as-Suwa'i radiyallahu anhu fina après euh, bokkoon na ci bi Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu jiite fële fi nga xamante ne nii mooy la ci la nekk euh, xalifa moom la defoon mu yoroon mooy moom moo yoroon li jëmoon ci wàllu sécurité waa Kuufa moo ko doon assuré mooy mooy liñ naan shorta mooy police la police mooy ñi nga xam ne ñooy assurer sécurité bi ñoo xam ne dañ leen ñoom loolu loolu lañ leen doon chargé waaw moom moom moo ko doon moo ko doon moo ko doon chargé wu moom Seydina Wahb ibn Abdillah as-Suwaayi hmm? moo tax Seydina Ali radiyallahu anhu ku ko ku ko kii la ku ko soppoon la doon wax doon ko woowe doon ko woowe naan ko Wahbul Xayr naan kii mooy Wahbul Xayr mooy Wahb mi nga xamante ne nii Wahbul Xayr la ah Wahb mu baax mi Wahb mu yiw mi ah moom nag ah mu ngi génn àddina fa nga xamante ne nii ah, ci waxu imaam al-Waaqidi imaam al-Waaqidi nee na mu ngi génn àddina ci ba Bishr doon jiite fa nga xam ne mooy Iraq imaam Ibn Hibbaan rahmatullah alayhi nee na moom mii mu ngi génn àddina la 74 ah arbain wa sabina nee na ci la Abdillah as-Suwaa'iyu di abu juhayfa génn àddina wallahu taala aalam wa radiyallahu taala anhu wa ardaahu anna bi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa mawaa